fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wa salaasiin ba'dal mi'atayn baabu fadlil jihaad kon walillaahil hamdu wal minna ci sunu jotaay bi ñu génn gisoon nañ ubbi woon nañ téere bu bees ginnaaw euh, li nga xam ne moo doon kitaabul hajj ñoon di woon téere bu bees la imaam présenté woon muy kitaabul jihad muy téere jihad gisoon nañ benn bombastel di benn introduction luy wër-wërloo ci wàll woowu xanaa bu amee lenn lees ci fàtte woon moo doon lan mooy àtteem boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim Euh, daldi di ciy wute daal di wute exactement euh, <coughs> mooy ana kañ biñ ko farataalee jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce ne woon farata walla déet waaw am ñu ne da ko nekkoon ci muhaajiruuna yi képp waaye nekk ko woon ngir lamsaar yi am ñu ne contraire bi waa lamsaar yi la woon te loolu lépp al imaam al xaafid na xajar rahimahullah mu ngi ko doon tudd ci buntu bi imaam na Buxaari de baabu wujuubin nafiir wa maa yajibu min al jihaadi wan niyya waaw mu yooy wax yoo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy wax boo demee ci madhabu Shaafi'i ta'ala ay wax la yoo xam ne yenn yi ku mel ne al imaam al Maawardi rahimahullah moom dane woon farata la woon mooy wax bu njëkk bi ci muhaajiruuna yi ku dul ñoom nekkuloon farata ci ñoom al imaam as-Suhayli dëkkoon fii ci l'Andalousie al Maliki moom ne woon moom ci lamsaar yi la woon waaw waaye loolu yépp euh, nga xam ne euh, waaye muhajiruna yi mooy bu dee dañoo tàmbale xare song jullit ñi ci xare wala ñu war a tàmbale xare bu dee lamsaari nag comme yeneen saa salaam moo jëloon ak ñoom ay pàcc ca Aqabaat ya que ñu koy défendre waaye ci dëkk bi waaye pas ci biti waaye euh, li nga xam ne tamit mooy lii doon dëgg mooy jihaad taa yooyu daa newoon farata ci képp koo xamante ne nii yeneen tubaab yi saa saa waxoon na leen ñu jóg. même bu dee ne waa ji jógul kal munaafiqiin waaw masula nekk loo xam ne faratala ci ñoom ñépp ñépp ñépp waaw comme li nga xam ne ay al imaam di indi ci kanam da koy leeral loolu euh, euh, euh, mooy li nga xam ne mooy li dëgg waaw kon loolu mu des ñi nga xamante ne ñoo ñëw seen gannaaw est-ce que moom ginnaaw yonent bi alayhi salaam lan la jamaahirul ulama ne jihaad daa nekk fardu kifaaya loolu mooy li gën a siiw bu dee ne aajo da ko laaj wala noon bi dafa songu dëkk bi walla njiit bi daldi ne ñeen diw jóg kon nag loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci àtteb jihaad mooy fardu kifaaya la bu dee ne aajo da ko laaj wala ñu songu dëkk bi comme ay noon songu dëkk bi loolu képp ku mën a jël arme mën a jàmmarloog noon it amoo droit naan am lu may def boobu day ràññeeku ci xàq képp koo xam ne noon nga mel waaye it ki nga xamante ne imam bi moo ne yéen diw wala chef d'état des armées ak ñu mel noonu bu nee yéen diw jóg leen ngeen xari ji loolu day nekk loo xam ne farata la ci ñooñee wallahu taala alam léegi al imam nag kon comme niñ la ko waxoon tey muy dugg ci côté laayaat bi ci côté yi nga xam ne mooy laaya yi waaw muy côté bu njëkk ci garabu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana minhum amin muy côté alquran kon su imam dane chapitre deux cent trente-quatre baabu fadlil jihad ginnaaw bi mu defee kitaabul jihad euh, <coughs> kii bii nag buntu bii nii euh, euh, léegi mu ñëw tàmbal baabu fadlil jihad mu ne qaala allahu taala wa qaatilul mushrikiina kaaffatan kamaa yuqaatiluunakum kaaffatan wa'lamuu anna Allaaha ma'al muttaqiin. suuratu tawba aaya 36. suñu boroom tabaaraka wa ta'aala al imaam mu ne kon gëneelu jihaad lay tudde chapitre bi. tàmbalee ko alquran mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul nee na wa qaatilul mushrikiin yéen julli ñu xare leen ak yéeféri kaffa boolem seen kanaa ni nga xam ne yuqaatiluunakum moom lañ leen di xare ak yéen kaffa boolem seen wa'lamu te na ngeen xam ne anna allah ken dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala ma'al muttaqiin mu ngi ànd ak ñi nga xamante ne nii ñooy ñi teet seen borom di lëkkaloo di takkook ay digalam tay sori ay tereem aaya bii di aaya trente nekk ci suuratu tawba al imaam bi ñu ci wan ne suñu boroom du digal way ngëm alhamdulillah way ngëm yàlla li lulul loo xamante ne ngëneelam rëy na mu ne wa qaatilul mushrikiin xaralee nag bokkaalekat yi lool nag bu la nee bokkaalekat yi tekkiwul ñi nga xamante ne dañuy jaawal dañuy jaamooy xërëm kese waaw kuffaar Quraysh waaye mooy ñi nga xamante ne nanguwuñu laa ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam te loolu sax du ñëpp waaye bii dana na kaffa ñoom ñëpp kamaa kenn ni nga xam ne yuqatilunakum kaffa loolu mooy ñi nga xamante ne dañuy xare génn luy mooy difaa'u euh, euh, kii euh, xare bi nga xamante ni mooy riposte la waaw bi nga xamante ne comme que ñoom dañoo nekk benn ngir xare génn bu leen toog ñu ne dal seen kaw yéen itam défendre leen seen bopp moo tax borom bi ngeen xare tamit xaatilu mooy kamaa keem rek waaw kon nag mu ngi noonu waaw kamaa yuqaatilunakum kaafa kon mu ngi noonu comme ni nga xam ne noonu lañu xare ñoom mbooleem seen loolu mooy li nga xam ne moom lay wax am na nag lenn ci boroom xam-xam yi yoo doon wax ne rahmatullah alayhi kan man faradaal hmm? jihaad daanoon ci aaya bi ginnaaw gi eh, mu nekk loo xam ne ci ku nekk la woon après ñu daal di koy nasax xal def ko fardu kifaaya al imaam ibn Atiyya ne aji wax ji moom lii mu wax kenn ko xamul ci benn loo xam ne lu yonent bay saa saa masa yoonal la këni daa masa ne umma bi yëpp nañu xare loolu moom masula am <laughs> waaw mu ne aaya bi nekkul lu dul ne alxaddu ala qitaalihim wa taxazubu alayhim waaw wal ja wa jam'ul kalimati thumma qayyadaha bi qawlihi kama yuqatilunakum kaffan fa bi hasbi qitaalihim wa ijtimaa'ihim lana yakunu fardu ijtimaa'ina lahum wallahu a'lam waaw mu ne eh, loolu nag nga xam ne moom la aji wax ji wax kon ah, imaam Nawawi loolu moom du lees xam ci diine waaw <laughs> te lu yonent saa sa masa eh, eh, eh, yoonal ni ñëpp ay jihaad loolu amul wa innamaa li am dëgg-dëgg mooy <coughs> maanaa bi lenn la <coughs> maanaa bi lenn képp la kon mu ne mbir mi lenn la maanaa aaya bi mooy da doon ñaax jullit ñi ci ñu pare ngir xare te nekk ay mbooloo ci yéeféer yi comme ni nga xam ak dajale seen kàddu ginnaaw bi mu ne comme ñi nga xam ne ñoom noonu lañ leen ko def mooy selon ñoom li ñuy xare yéen rek lu toll moom waaw ngeen di xare yéen ngeen bi dajala ak ñoom ak ci seen kaw loolu loolu kese lay wax waxul leneen fii ma te loolu mooy dëgg kon aaya bii di wane ne ngënee lu jihaad ndax borom bi moo ko digle waaye bii nii mooy dana comme rek ñoom ni ñuy def waaw parce que mooy àddina euh, bi loolu loolu moo fi mas a ah. noon yi moom saa buñ gisee ne dañ laa dóoru yat pil nga nekk fa naan li eh, jooy ak ni kii dañuy jëlaat bu ëllëgee duñ jël yat gourmet la ñuy jël ne la ko tël waaw loolu la mooy fekk ñu gis ne da nga yow moom fuñ la dumaa ngay jëlee tooyal mais bu dee dañoo def nga riposte mu mett ci ñoom waaw dinañ xam ne mbir mi ci ñépp kon la mettee in kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun waaw lañu borom bi wax gis nga yéeféer yi yëg leen ne yaram moom benn la waaw amul ne ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne ñu intouchable ñoo xam ne dara du leen metti déedéet in takunu ta'lamun bu ngeen nekkee ne di di njàpp ay ay mettit bu ngeen demee ci xare yi fa innahum yëg leen ne ñoom it ya'lamuna day metti ci ñoom kama ta'lamuna comme ni muy mettee ci yéen la wax <laughs> te am na lu ngeen leen wax de wa tarjuuna min allah ma la yarjuun te yéen yéen yaakaar am yaakaar ci yàlla loo xam ne ñoom amuñu ko kon kay yéen amal ngeen ngeen plus waaw kon mbir mi loolu la mu wa qaala taala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawe ba léegi te yéegul nee na wa huwa kurhun lakum wa asaa an takrahu shay'an shay'an wa huwa khayrun lakum wa asaa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asaa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun suuratul baqara aaya 216 suñu waroon ne kutiba alaykumul qital ne farataal nañ bind nañ ci seen kaw alqitaalu xare wa huwa kurhun lakum te mooy la moo xam ne neexul ci bakkan yi ah. <laughs> bakkan yi non waaye xare fan toog a gën a yomb toog arrêté li ngay def moo gën a yomb wa kurhun lakum bakkan yi neexu leen <laughs> waaw <laughs> mel ni dees leen ciy forcé la nooflaaye lañ gën a sopp suñu waroon nag ne mooy loolu wax nañ la sànq te ne loolu mooy ci umma bi ak képp koo xam ne ràññeeku na ci yow ci liñ la wax sànq biñ lay wax fardul jihaad yi yooyu lama hukmul jihaad waaw loolu la mais tekkiwul ne képp koo xam ne jullit la rek yow bind nañ ci sa kaw comme kama kutiba alaykumus siyaam comme nga xam ne noonu la ñu binde li nga xamante ne nii ci yéen loolu la ñu defe ci yéen farataale ci yéen li nga xam ne mooy koor déedéet bokkuñu waaw loolu xaaj yi ñoo bokk sax xaaj yi ñu koo bokk waaw mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo am kàttanu bokk ci xare yi dañu ñu leen jóg leen ñu adressé leen parole bi ne leen jóg leen wala muy loo xam ne noon bi da na a bett fu nekk waaw kon nag kutiba alaykumul qitaal loolu de borom yoonal na ko ci yéen wa huwa kurhun lakum <laughs> waaw <laughs> waaw ah <laughs> eh, lii day wane ne mooy jihaad daa nekk farata mais mooy ci kaw noonu mais fardu kifaaya la waaw borom bi nag di ñu xamal ne gis nga lool nag nga xam ne neexul ci bakkan yi wa asa an takrahu shay'an léeg-léeg ngeen nekk ñoo xam ne neen di bañ am mbir du ngeen ko bëgg wa huwa xayrul lakum moo gën ci yéen comme jihad gi waaw xam nga bakkan ak yooyu daal di sawaay foofu wóorul de <laughs> sawaay loolu daraa ci wóorul foofu boo demee da ngay faatuta dundu benn la yoonu jàmm sorwu la ah, waaw wala lii mooy ba jaal beenu l'islam bi li kii doon wax jaal been bi daan ne woon farata jullit ñi daal di jóge comme waa Makka bi leen yoneen sa suñu borom ne eh, ñi nga xamante ne walladina amanu walam yuhaajiru malakum min walayatim min shay waaw ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla des Makka gàddaay yi te ñu ko bien sûr sinon ñoom Ibn Abbas ak jigéen ñee ñoo al wildaan ak ñi nga xam ne gone yi nga xam ne ñoom amuñu benn pexe buñ def ba ñëw loolu ñoo nañ leen waaye ñi nga xam ne dañu koo mënoon te defuñu ko hijra daa doon farata ci ñoom ñu mel noonu lay wax mooy défendroon diine gi bi muy door a tàmbali ñëw jàppale lislaam gi nga xam ne noon yee ngi nekkoon benn dànk ngir daal di leen kaawute comme ni ko Seydina Ubay ibn Ka'b waxoon mais yeneen salaam bi nga xam ne ci la gàddaay arab yi dañoo nekk benn dànk sawaay ngir daal di koy daal di leen kaawute ci seen kaw loolu mooy nekkoon ñoo xam ne nag dañ doon défendre diine gi boobu daa ne lu yàlla tegoon. waaw ci képp koo xamante ne nii manoon nga ko waaw kon nag mu ngi noonee <laughs> ah bi nga xam ne nag ci la affaire yi dëgër ba l'islam bi kii yooyu mu nekk kifaaya loolu ku mel ni ñoom Asaad Awzaa'i euh, euh, euh, loolu la ñu wax rahmatullahi ala al jamii hmm? kon mais waa jumhur dañ ne noonu loolu newuloon alal ayaana loolu kifaaya kese la woon. loo xam ne mooy fardu kifaaya bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñeneen ñi mais wax nañ la fi muy nekk fardu aynin bu imaam bi ne yéen ñi jóg leen wala ñu songu réew mi façon yooyu nga xam ne bu boobaa ñépp ku man moom danga nga ciy jóg voilà kon nag euh, mu ngi noonee quoi euh, mu ngi noonu même bu dee am na ci comme ñoom Saïd ibn Musayyib ñoom da doon wax ne jaan moom farata la. ci jullit bu nekk abadan ba faw waaye eh, liñ la waxoon sànq ijmaa moom dafa am ginnaaw gi te ne loolu fardu kifaaya la bu ci ñenn taxawee wàcc na ñeneen ñi waaw <laughs> kon eh, mun a xari la kon nag amaana ngeen bëgg benn ngeen bañ benn mbir fekk moo gën ci yéen comme lii neexul xam nga toog pour naax moo gën a simple xam nga nag mooy réew moo xam ne daa bari aada yu baaxul sawaay yàlla may la xam-xam toogoon bi seetaan gënu yomb ci xel ci xol ak ci ak yaram waaw mais yow loolu da jaay amul droit parce xam-xam bi borom bi moo la jox lumière ngir nga woo ci nit ñi gisoon nga li Imaam Ibn al-Qayyim doon wax ci jotaay bee ñu génn maratibul jihaad yi ba nga jàngee al leer xam ko doxe ko te yàlla tax nga xamle ko wu ci wooti tay tay ngar bàjjoo li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy adaa yi mooy lor ya la ciy fekk kon loolu xam nga loolu moo gën a seen mais doo def loolu waxu moo tax amaana ngeen bañ benn mbir fekk moo gën yéen de waaye wa asa an tuhibbu shay'an léeg-léeg amaana ngeen bëgg ay mbir mooy noflaay gi toog rek di xoole noonu walla nokki ko rek di ko ci baddaxal mat daa rek bëgg lu nooy rek waaw wa huwa sharrul lakum te moo bon ci yéen ah. waaw parce que fépp boo xamante ni jullit ñépp dañoo bàyyi jihaad bi kenn nag ñuy wax mais loolu du looloo ñu dal ñu toppatoo tuñ li ci jëm wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa loolu ñu ba waajal lañ leen noonu ñu ngeen mën a am ci ci ci ci doole yeneen saa sallam ne woon ala innal quwwata ar-ramli ala innal quwwata ar-ramli ala innal quwwata ar waawi ala déggu ngeen ma wax leen ala ubbi leen fattar liñ leen nopp yi ma wax leen al quwwa la force mooy ar-ramy mooy di man di cible tey dal say tey laal jot say cible waaw léegi ci kii laser yeeg façon missile téléguidé yeeg façon yu mel noonu loolu mooy xeex mooy force bi ku la ko moo la man ci xarit ñun xoola biñ doyalee yooyu yëpp asbaab yooyu ñun jullit ñi léegi taxaw sax di di di di di di ñeme léeg-léeg wax ne lii la sharia wax sax ñemewuñu ko ndax lan dañoo délaissé loolu waaw waaw loolu moom daa leer wa huwa sharru wa huwa sharrun lakum te moo bon ci yim looloo ñu dal <laughs> waaw loolu mooy li nga xamante ne moo da moo ñu dal <laughs> mu ngi noonee waaw wallahu te bi ya'lamu moo xam wa antum te la ta'lamun xamu ngeen suuratul baqara aaya deux cent seize imaamul qurtubi <laughs> abu abdillah pa kii mooy borom tafsir bi waxuma sëriñam sëriñam lañ bari lu ñuy gis fii al qurtubi abul abbas ahmad kooku sëriñam la mooy def sara saxiixu imaamu muslim waxuma kooku kii taalibi bi laay wax abu abdillah mooy borom eh, tafsir bi mu ne bi mu waxee lool sawaay mu ne <laughs> ah, fekk mu ngi naan wa ah, mooy wal maana asa an takrahu ma fil jihadi min al mashaqqa wa huwa xayrun lakum fi annakum taxlubun taxlibun wa tadfarun wa taghnimun wa tujarun wa man maata maata shahidan wa asa an tuhibbu ad-da'a wa tarka al-qitaali wa huwa sharrun lakum fi annakum tughlabun wa tudallun wa wa wa yuzhibu amru wa yuzhibu wa yuzhibu amrukum voilà mu ne lii lee lii lay tekki mooy maanaam bi mooy amaana ngeen bañ jihaad ndax coono ya ca nekk waaye te loolu coono boobu nga ciy am ba ci léeg-léeg euh, euh, euh, ak la muy làmboo yëpp moo gën ci yéen ndax lan soit ngeen gañe ngeen am ngañaay am ay ay ay lii num ay ay butin de guerre ba pare borom bi fay leen te képp ku ci faatu mooy yow da faatu nekk sa yëpp waaye nag amaana nag ngeen bëgg lan mooy toog bàyyeeku topp sawaay li gën a yomb bàyyi xeex naan jaaw na jàmm jàpp yoo sa àddina bi c'est la paix nangam ak nangam te noon noonu saa buñ téye seen entreprise euh, militaire yi di gën a dox filière armement yi di gën a dox ñu koy gën a sophistiqué yéen na ngeen toog rek waaw te loolu fekk bàyyi xare nag di ko waajal wa huwa sharrun lakum te boo yéeg ci yéen ci lam ne dañ leen di noot dañ leen di noot moo tax ñun dañoo noot adduna bi dañoo noot ku am moomu mu baax ci jullit ñi ngay nga da ngay euh, cuq benn pays jullit rek euh, daal di ci sa bomb yi nga am ci moom di fa jaay an di na ci kaw voilà waaw voilà ba pare wa tudillu da ngeen nekk ñoo xam ne dañ leen di gàcceel ngeen nekk ñoo xam ne ñu torox ngeen da ngeen di bari ci adduna bi mais seen kàddu du tus pesé ngeen dara seen mbir seen kàttan da ngeen amoon daal di nax saay dem imam al al al Qurtubi nag rahimahullah te loolu Abu Ubayda la doon la doon la doon moom moo ko wax al-Qasim ibn Sallam rahimahullah léegi nag bi mu waxee lii mu ne qultu man imaamul Qurtubi nee naa wa haadaa lii Abu Ubayda wax rahimahullah sahihun lu wér la laa ghubaara alayhi amul benn poussière bu nekk ci wax ji wax ñu wér gi nii mu wax waaw kama ittafaqa fi bilaadil Andalus comme li nga xam ne loolu la ñu dëppoo l'Andalousie xam nga maa la koy wax tout le temps naan la l'Espagne naan la non Espagne yàggul nga xam ne une partie du de port du Portugal l'Espagne l'Espagne du sud foofu yépp ba Maroc yooyu yépp loolu lépp jullit ñee koy waaw foofu fépp ba une partie même de la France ah waaye surtout l'Andalousie foofu mu ne lii imam Abu Ubayda wax dafa leer nañ la wax dafa leer nañ amul benn poussière comme li nga xam ne noonu lañ dëppoo ci bu réewu Andalusi fii lan ñu dal ñun xam nga moom andalu la mu ne tarakul jihad xam nga la lay def dañoo bàyyi jihad wajabu nu ñu ñu anil ñu mujj dañu koo tàmba tàmb ba léegi génération yi ñëw ragal lépp lu jëm ci wàllu xare ñu ragal ñu ragal wa akrawu ñu pare mi daal firaar yi ci daw fu contestador yi accès mooy espagnol yi jógee nee ak seeni armée ndax waajal lañu di di di songu territoire jullit bi euh, petit à ci gaay di daw ndax pareetuñu bàyyi nañu la nga xam ne moom moo leen mayoon ñu manoon a dugal l'islam foofu ba newoon fa waaw léegi ñu ñu nekk fa la tapet ragal ak daw <laughs> wastawla al adu ala al bilad ba mu ko defee nag noon bi di contestador yi daal di ñëw nag daal di nag moom réew mi yëpp daal di nangu dëkk bi yëpp wa ayu bilad ay way bépp bépp way ba ay waaw wa usira wa qutila noon bi ñëw wa asara wa qatal mu am ñoo xam ne ci ñeneen ñi jàppale def leen ay prisonniers am ñu rey ñenn ñu def leen ay ay ay wasa ay ay sab yu ay ay ci jigéen ñi jabaroo leen ñenn ñu def leen ay wastaraq was wastaraqa ñenn ñu def leen ay ay ay ay ay raqit def leen ay jaam fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un imaam al-Qurtubi laa ne ci yàlla lañ jó lañ jóge waaye ci moom la ñuy delloo lii mooy bu catastrophe amee ngay wax lii quoi zalika bima qaddamat aydina wa kasabatu nekku fi naan ñoom diw de dane ñun ñii nga xam ne ñoo dëkkoon l'Andalousie di xullee bañu bañu effacé ñu fa ñun jullit ñi loolu xam nga lan la bima kasabat aydina parce que ñun ñoo ko liggéey suñu bakk suñu lap suñu lal suñu loxo yee ko liggéey waaw ñoo ko sangu nag ñoo ko diigal ci lu affaire àddina rek ku nekk daal boo yoree say mbir dox nga foog ne loolu yàlla tegoon ñu bàyyi ko mooy yàlla yi ñii ku nekk di ko di ko di ko cela coulé douce fu mu mane noonu ñuy waajal waaw mu ne lii la ñun lii moo ñu dal te moom xam nga moom moom la ko mais après dañ leen fi jëlee waaw dañ leen fa jële ba boo dematee daanaka doo fa gis place bi nga gis nag moo tax espagnol bi booy seetlu léeg-léeg nga gis ci koo xam ne mu tudd ab tur boo xam ne sant boo xam ne da xam ne kii arab la kii origine arabe la <laughs> kii moom ay origine arabe la parce que moo bi lii moom moom arabe la quoi origine jullit la mais dañu leen a mujj effacé ci territoire bi mel ni ma suñu faane waaw transformer seen mosquée yi amoon def koy église imaamul Qurtubi ne zalika gis nga lii bi maa qaddamat ay diinaa wa xam nga fu mu jógee ci li nga xam ne ñun suñuy loxo ñoo ko fàggu ñoo ko jiital ci yées ak bon ak ak tapet ak bàyyi li nga xamante ne mooy jihaad gi voilà lool la mu ngi noonu képp ku am dëgg te pare woo ngir am force bu ko défendre gars yi ñuy ñëw bala yara <laughs> lan moo tax puissance boo gis li muy njëkk a mooy armée bu baax lay yor investir bu baax parce que xam na ne sawaay àddina bi c'est comme ça looloo fi ma am ñun nag ñu ne jullit ñi yéen yéen nag moom c'est la paix waaw monde bi ku nekk mën naa am bombe nucléaire ba mu des lee musulmans parce que yéen voilà ñu ñu jàpp ne c'est normal nga jullit ñu bari jàpp ne c'est normal oui voilà léegi après pourquoi léegi après li ñu bëgg. mais dañuy nekk ni gën a torox ci suuf si rek jeex na voilà wa asaa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wa qala ta'ala ñetteelu laaya infiru xifaafan wa siqaalan wa jaahidu bi amwaalikum wa anfusikum fi sabiilillah. al-imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ne mu ne borom bi nee na infiru jóg leen waaja ca xare ya xifaafan moo xam na ngeen a woyof wa siqaalan moo xam na ngeen a diis waaw moo xam na ngeen a woyof wala na a diis jóg leen waaw wajaahidu da ngeen jiyaat bi amwaalikum ak seen alal yi waaw di dépenser toog rek di di di di di di di di di di defar copi capitaux yi keke waaw di di nooyal di defar compte yeeg placement yi kese te buñ waxee li jëm ci jihaad kenn du ci bëggee defum sum dërëm bu leen ko def infiru xifaafan wa siqaala wa jaahidu bi amwaalikum ci seen alal wa anfusikum seen bakkan yi bu ko jaree fii sabilillah ci yoonu yàlla mu ngo <laughs> suuratu tawba waaw <laughs> moo la imaamul ibn Abbas doon infiru boobee mu naan saraya mutafarriqin ay saraya yoo xam ne dañoo tàqale ko ah waaye xifaafan wa siqaalan mooy ngeen sawar wala ngeen diis waaw xam nga tabu keroog ñu bari diisoon nañu waaye affaire bi bon bakkan bon mais doone waaye parce man daal ak tàngoor bii bon naa toog noof la déedéet loolu yooyu suñu borom ñu déedéet te ngeen jihaat bi am waalikum ak seen alal wa anfusikum képp koo xam ne alal kese nga mën a jihaade nga def képp koo xam ne man nga boole an fus boobu it nga boole kon alima di wane tamit kon ngëneel gi borom bee ko digle ba léegi mu ne wa qaala yii nag mën nañ ci gën a yàgg mais bon da koo dañuy bañ mu gën a gudd moom alhamdulillah mu ne wa qaala ta'ala inna allaha ishtaraa mina al-mu'miniina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna yuqaatiluuna fi sabiilillaahi fayaqtuluuna wa yuqtaluun wa'dan alayhi haqqan fit-tawraati wal-injiili wal-qur'aan wa man awfaa bi'ahdihi mina allaah fastabshiruu bibay'ikum alladhii baaya'tum bihi wa dhaalika huwa al-fawzul 'adhiim suuratu tawba ba léegi aaya cent onze mu ne boroom bi nga xamante ne moo kawete yéegut ba léegi nee na <clears throat> inna allaha yëg leen na seen boroom bi allah istara jënd na minal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi anfusahum seen bakkan yi mooy misaal la borom bi misaale ñii jihaad di dem di xare ci toolu yàlla eh, boroom bi misaale ko comme commerce bu mu def ak ñoom waaw waaw mu ne jënd na seen bakkan ya wa amwaalahum ak seen alal yi ñuy dépenser ak seen bakkan yi ñuy dem di muy faatu ca yoonu yàlla lan bu mee loolu bu ñu ko ñàkkee mais lan la leen yàlla di weccee la bi am na lahumul na borom bi moo leen garantil ne képp koo xam ne loolu def nga ko ci sama yoon garantil naa la aljana ba loolu moo tax nag nga gis leen nag yuqaatiluna fi sabilillah ña ko gëm te fas ko te gëm wa'dallah ah mooy tax ñuy xare di ci yoonu yàlla fa na bu ko defee buñ demee ñu faat wa talu ñu leen di faata affaire bi loolu la ah. ah xare moom boo demee ñaari possibilité am soit nga faat wala ñu faat la wala nga blessé wala ñu blessé la jeex na jeex na <laughs> waadan alayhi haqqa mu ne lii nag digg la boo xamante ne ci borom bi dara warul moo woo warloo kene lii ni mu ko waxee doon lay amee te lii boo demee du alquran kese la ko jëkk wax fi tawra boo demee ci tawraat lii waxoon na ko waa Seydina alayhi salaatu alayhi salaatu wassalaam waxoon na ko waatal Seydina Muusa ca Tawraat min doon nañ wal injiil ak linjiil muy l'évangile beneen bi nga xam ne mooy bu Seydina euh, euh, euh, Isa alayhi salaatu wassalaam wal quraan ak al quraan bi ñu jox Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam wa man awfaa way ana kan moo gën a matal man a dàq matal bi ahdi yi ci diggéem min Allah ki yàlla amul kon nag fastabshiru way way bëgg leen waaw yéen way ngëm yàlla yi gëm dëggub yàlla fastabshiru way way bëgg leen bi bay'ikum alladhi baayatum bi jaayante gi nga xam ne jaay yaxantu bi nga xam ne moom ngeen conclure ak seen borom wa dhalika tali huwa fawzul azim mooy maga mooy ngañaay gi nga xamante ne ah mooy gu màgg gu màgg gi loolu nag boroom borom bi tabaaraka wa moo ko defee nii moo ko bëggee nii moo ko waxee nii sinon borom xam-xam yi boroom saxaaba yi ñoo la gën a xam ne seen bakkan ak seen alal yàllaa ko moom waaw ñoom nag dañoo nekk ñoo xam ne ñoo gën a xam yàlla ci mbindeefu yàlla yi te borom bi mooy wax kenn du ko ne waxal nii te ñi muy waxal xam na ñan la saxaabatu rasuulillah en premier alayhi afdalu salaatu wassalaam ñoo raw képp kuñ naan waliyu seen cadre dafa dépassé li ñu naan yu simple moo tax ko walu yu buñ comme ni ñu xame walu yu moo tax ñoom duñ leen wax sax walu yu parce que ñoo leen souplesse foofu waaw ni leen ko borom bi waxee ñu daal di koy jàppe noonee gëme ko noonee xam ne borom bi mooy borom ñun ñooy ay jaam lu mu wax lana as-sam'u wat-ta'a wa ala rabbina al-amr wa ala al-balagh sallallahu alayhi wa sallam wa alayna as al amr walil rasuli sallallahu alayhi wasallam al balaa waaw yonent bay sa borom bi la ñaayal digle yonent bay sa salaam la borom bi yenn mu daal di jottali ñun nag dégg ak topp la waaw kon nag mu ngi noonu moo tax ñu dégg ko noonu ah ne lool la sinon ñoo la gën a xam ne amuñu dara lu ñuy jaay borom bi moo moom bakkan yi moo moom alal yi moo moom lépp lahu mulku samawati wal ardi wa ma baynahuma moom moom nguur asamaan ak li ci su ak li nekk ci diggante bi waaw bu la borom bi nee nag maa lay jaay lii da nga ma koy def ak commerce ak yow loolu waxin la boo xam ne noonu la ko defee ak ñun ñu nangoo ko comme ni mu ko waxee waaye ñoo la gën a xam ne amuñu lu ñuy jënd ak lu ñuy jaay